Yahya ibn Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi al-baabi s-saabi'i wa s-salaasiin ba'da l-mi'a baabu salaami rajuli ala zawjatihi wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyatin laa yaxaafu alfitnata bihinna wa salaamuhunna bi haadha ash-shart kon al imaamu al-haafidu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala mu ñu ñëwal ci bunt bu bees chapitre bu bees wala garab gu bees ci tool bi ci kitaabu salaam euh, ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu ay chapitre yu wute liñ ci mujj woon a gis moo doon bu cent trente-six bi mu waa bu salaami ala sibyan buntu bi doon wax nuyu yi nga xamante ne ñooy as ñooy gone yi te hadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis bi nga xam ne moom la woon muy huit cent soixante-deux mu ne woon an anasin radiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin fa sallama alayhim wa qaal kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko yëgle woon war a gis chapitre bi nga xam ne ay masalaam puus nañ ko fi repoussé teeku waaw muy chapitre bi cent trente-sept téeméer ak fanweer ak juróom ñaar mu ne baabu salaami rajuli ala zawjati baabu buntu salaami rajuli wala nga ne baabun salaamu rajuli wala baabu salaami rajuli mooy kon buntu nuyu gi nga xam ne moom la góor gi nuyu ala zawjatihi ci soxnaam wal mar'ati min maharime ak jigéen boo xam ne ci ay koj armalam comme sœuram comme rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen ah mu ñëw daldi di koy nuyu wa ala ajnabiyatin waaye nuyu koo xam ne moom fii mu ne noon na koo bu doon am na benn soxna man na koo ñaareel bu dee amul dara man na koo takk mooy koo xam ne du ko armalam de waaw <laughs> te wéet moom dees koy tere <laughs> waaw mu ne wa ala ajnabiyatin mooy ab étrangère koo xamante ne nii moom moo waa ji bokkul ci wàllu deret man nañoo bokk mais lu sori loo xam ne terew koo mu takk ko voilà mooy bokkul ci maxaari mi li la bëgg a wax ci code armalam yi waaw ku bokkul ci ñooñ moom arab euh, ci sariya moom naan ajnabiya ci waa ji même bu dee ne mën naa bokk ak moom deret ah waaw parce que fii mu ne yow sa doomu sa doomu najaay bokk ngeen deret <laughs> sa bàjjen doomam man bokk ngeen deret pourtant man nga koo denc waaw <laughs> mais loolu du kooku parce que du sa maxram ndaw soosu moom du bokkul ci sa maxram waaw kooku yëpp ajnabiya la buñ ne ajnabiya buñ jàpp ñu foog ne man bon je suis un sénégalais voilà léegi nag waa ji ab tubaab la ab française la déedéet du loolu ah ah mooy lii ma la wax sa doomu bàjjen yow ma ne yow <laughs> ma xujja waaw wala yow fallu mii yaa ngi maa di gëm <laughs> sa doomu bàjjen man nga koo dee kooku ajnabi la ci yow kooku étranger la ci yow <laughs> buñ naan maxaarim mooy comme li ñu wax léegi comme sœur yi ki nga xam ne moom sa sa rakk bu jigéen la yooyu waaw pourtant sëri sa doomu bàjjen yi na bokk bokk ngeen deret waaye dañ koy considérer parce que man nga koo denc voilà mooy ñooñu noonu nga ñëw di leen nuyu wa ajnabiyaatin mooy ñooñu nag jëm nag fi nga wax mooy li nga jàppoon que ne mooy voilà ki nga xam ne bon man bon man mii nga xamante ne nii euh, man tawen bi léegi nag ndaw sa moom bon njaay la sant bokkuñu ci wàllu deret nii bokkuñu dara voilà waaye ay dëkkandoo lañ wala nangam ak nangam loolu lañ lay wax waaw wala koo xam ne sax xamoo ko voilà <laughs> yaa ngi koy dóor a gis ak yu mel noonu loolu lépp lañ lay wax waaw. mooy jóge fi ñu la wax ci doomi bàjjen yeeg doomu najaay yi ak ñi la gën a jege ngeen bokku de rek waaye bokkul ci étranger lañ koy considérer parce que mën nga leen a denc jëm nag ci ñu la wax loolu ba ca tubaab ba ba ca chinoise ba ba ca brésilienne ba ah ba ca south africaine ba ah, ba ci australienne bi yooyu yëpp lañ la wax <laughs> wa ajnabiyaatin waaye di nuyu ñi nga xam ne mooy ñu bari lañ ñoo xam ne mën nga leen a naka xasawaay ñu bari nga xam ne man nga leen a denc ay étranger lañ ci yow ñu bari day benn kese la wax <laughs> benn jigéen boo dajeel nuyu ko est man nga koo nuyu noonu wala ñu nekk mbooloo nga romb leen boo xam ne nag laaya yaxaafu buntu bii dañ dama cee samp baabu salaami rajul mooy possibilité nit ki di nuyu ala zawjati yi ci soxnaam wal mar'ati ak jigéen bi nga xam ne min maharimi ci koc armalam la bokk wa ala ajnabiyatin possibilité nit ki nuyu jigéen bu mel ni nga wax léegi doomu bàjjan nag ba ci tubaab beek wala australien beek ñàngam ak nàngam lu na neex na bi ak moo xam benn la wala ñu bari waaye à condition laa yaxaaful fitna waa ji fekk bu koy ah, du ci ragal ab fitna fekk waaw fitna fekk ko ci ba mu tàbbi ci bàkkaar yi nga xamante ne nii borom bi da koo tere diggante góor ak jigéen laa yaxaaful fitnata bihinna waa ah, ragalul daal di tàbbi ci fitna boo xam ne da koy am ak ñoom wasalaamuhunna waaye it du sa côté kese mooy jigéen gi tamit ak à condition ñoom loolu ñu am mucc bi hada shart mooy ñu mucc tamit ci tàbbi ci fitna yow nga mucc ci ñoom ñu mucc ci ndax ñaar la ah. non yooyu moom ñaari côté la yow bu ne sama côté kese waaw waaye ñoom itam wasalaamuhunna ak seenu mucc bi hada shart waaw bu boobaa dinga leen mën a nuyu. ci bii nii bu dee ne fitna moom amul fitna ci mooy wóoru li nga xam ne mooy fitna ay bakkaar luy jural ay bakkaar ak sànjum yàlla loolu moom du dee mucc na ci ah mucc nañ ci am nga ci kóolute am nañ ci kóolute te loolu nag du tegu ci ay njortu kese léeg-léeg ah, ah non non njortu fan inna zanna la yughni min al haqq shay'a <laughs> waaye njortu day jariñ ci dëgg dara non <laughs> waaw day màtteem du màtte dañ naan la bul dugal sa loxo waaw loolu la ndax lan darul mafasidi waaw buntu tëj yi nga xamante ni mooy jëmali ci loo xam ne lu xaram la ngay moytu waaw loolu il faut nekk looy njort de yaakaar bon je pense que bon man ma wolo pare nag waa <laughs> naka foo waxee loolu sax mooy yow foo fooy wane ne yow mii pare woo kon nag al imam noonu la tudde bunt bi léegi nag indiwu eh, fi nag aaya comme ni mu defoon ci yenn ci bunt yi mu génnoon ak ñun ñu farawoon di def faraloon moo indi fi xadis bi mu tàmbale mooy xadis huit cent soixante trois ñetti xadis kese nag la fi indi huit cent soixante trois huit cent soixante quatre ba huit cent soixante cinq ah léegi nag ñu tàmbali alimamu alxafidu Nawawi rahimahullahu taala <coughs> léegi muy ñëw nag di dugg ci wàll yi nga xamante ne mooy wàllu ahadis yi di hadis nga xam ne mooy leeral lii nga xam ne loolu la tudde mu ne an Salim ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaanat fiinaa imra'atun wa fii riwaaya kaanat lanaa ajuz ta'xudu min usuuli silqi fatatruhuhu fatatruhahu fil qidr fatatruhahu fil qidri wa tukarkiru habbaatin min sha'iir فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري رحمه الله تعالى قوله tukarkir ay tatahen kon al imam alhafidu annawawiyu rahimahullah mu indi hadis bi mu ne an Sahl ibn Sa'd 863 an Sahl ibn Sa'd mu jële ci Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma bàyyi mit bi radiyallahu anhu kese lañ def waxoon nañ la gisoon nañ fi yàgg nañ gis ay hadisam kenn bàyyi mit sahaaba la voilà radiyallahu anhuma annahu qaala nee na kaanat fii na mroa dafa newoon ci suñu biir benn jigéen boo xam ne am meer la nag moo tax mu nekk wa fii riwaaya am na ci nu ñu soloowe xadiis bi dane kaanat lana ajuz amoon nañ benn màgget boo xam ne meer boo xam ne moom dafa mage woon na kayat waaye <laughs> ah taxudu da doon jël di ut min usuli silqi as silq mooy ci cosaanu li nga xam ne silq comme li imaamul xaafis wax parce que imaamul Buxaari ci imaamul Buxaari rahimahullah en fait dafa defal buntu loolu allahu akbar <laughs> nga ne ma ci lan ma ne imaamul Buxaari daa def baabu silq wa sha'ir <laughs> waaw buntu as-silq wa sha'ir la imaamul Buxaari def ci saxiix bi radiyallahu anhu <laughs> waaw waaw aw silq wa sha'r wallahi ci kitaabul at'ima waaw ci téere bi wax ci wàllu ñam yi as-silq al imaam euh, euh, al Buxaari al haafiz ibn Hajar mu ne as-silq moom bi kasri siini si la bon euh, man bu ma ci war ci koy ñoom salq lañ def mais si la voilà bari na nag lu mu leen di dal ci njuumte yu mel nii ni ñuy daptoo kii bon waaye as-silq la du as-salq mu ne bi kasri siinil muhmala siin gi nga xam ne amulu tomb dañ koy maas ci suuf naw'un min al baqli ma'ruf mu ne euh, euh, euh, xeet la ci wàllu mooy légumes yi waaw légumes yi nga xamante ne nii dañ koy day dañ koy ji muy muy ci suuf ñun ñi di ko dunde comme ñoomin ñoomin ñebbe ah ñoomin ñoomin kii num tudd ñam bi façon yu mel noonu nga xamante ne dañ koy ji ah mooy légumes yi rek voilà ak ay nawe xeet yu mel noonu waaw mu ne loolu façon bu mel noonu la bu ñu xam ñoom arab yi bu ñu xam la mu ne doon jël ci loolu parce que ndaw si daa amoon benn tool boo xam ne da ci doon bay loolu waaw léegi nag fa tatraxuhu bu jëlee ci yooyu fa tatraxuhu fil qid mu daal di koy ah, sànni mooy def ko ci cin li watu kar kiru habbatin min sha'ir daal di jël li nga xamante ne mooy ay grain ci orge yoo xamante ne lay jël dëbb ko defar ko ah tukarkir mooy tatxanu mooy tuka wa tukarkiru habbatin min sha'ir mooy mu mu daal di fekk mu mooñ na daal di dëbb ah tax na daal di dëbb ah li nga xam ne mooy boo jëlee comme dugub nga dëbb ko waaw ba mu baax mu def ko mooñ mu nekk benn araw boo xam ne bu baax lay doon wala yi nga xamante ne mooy yaar farine yooyu noonu nga da nga koy dëbb ba mokk waaw moom la naan watu karkiru habbatin ci ay eh, grain yoo xam ne ci orge la yoo xam ne dañ koo dëbb waaw mooy alhamdulilah bu ko dëbbee pare da koy def ci biir cin li ak li nga xam ne mooy léegi mu jóge ci baq ji ci euh, légumes yi daal di boole nag daal di koy togg nag waaw fa ida sallayna al jumu'ata bu ñu jullee ajjuma nag ba pare nag waaw <laughs> insarafna dañuy dañuy jóge ci àjjuma ja buñ jullee jóge ci jàkkay yonent bay saa saam nag daal di dem waaw jaar nag ca toolam meer ba waaw ndax meer bi bii nusallimu alayha daal di koy siyaare daal di koy nuyu bu ñu ko nuyoo nag fa tuqaddimuhu ilayna ci loolee nekk ñun la koy mooy ñun ñi julli ji woon ñun la koy waajal àjjuma ju nekk meer bi loolu doon liggéey allahu akbar waaw waaw jaamu yàlla yi nga xam ne xiif nañ jógee yonent bay saa saam jiite leen ba pare waaw bu ñëwee rek maire bi jalal na leen loo xam ne moom la ñuy añe kay waaw bu ko defee mu daal di koy euh, jébbal daal di ñu koy présenter daal di koy jox loo xam ne nag doonul woon am na ci yenn riwaaye dina ne wa ma kunna nataghadda wala naqil illa ba'da al-jumu'a wallahi ma fihi shahmun wala wadak amul woon graisse amul woon ndawal waaw mooy ay légumes la doon doon yoo xam ne moom lay boolek li mu mooñ li mu dëbb ci sha'ir ci pepp après daal di boole mu nekkoon togg goo xam ne dañ ci doon dégg lool waaye waaw waa qawluhu tukarkiru ay tathanu mu ne xadis bi rawahu soloo na al Buxaari al imam abu abu abu abdillah al Buxaari rahimahullahu tabaraka wa taala xadis bi en fait à vrai dire xadis bi eh, imaamu Muslim en fait côté bii nii ci imaamul Buxaari indi moom la indiwul non imaam an-Nawawi indi ko moo tax mu ne rawaahul Buxaari mais hadis bi am na benn partie boo xam ne imaam Muslim soloo na ko al imaam Abu Daawuda nooy côté biñ la wax sànq kunna naqiilu wa nataghaddaa ba'da al-jumaa loolu ñoom imaamu Muslim indi nañ ko voilà <laughs> maa kunna naqiilu voilà ma kunna naqiilu wala natagadda illa ba'da al-jumu'a waaw fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doonuñu woon sieste yi dallu wala natagadda doonuñu woon añ illa ba'da al-jumu'a lu dul dañuy julli àjjuma ba pare waaw bon léegi nag loolu am na masala yoo xam ne ta euh, du suñu affaire côté bi mooy lii nga xam ne mooy ku mel ni Hanbali yi rahmatullah dañuy tëkk dañuy sukkandikoo ci xadis bii ne loolu day wane ne kon ajjuma dañ koy julli avant zawal parce que quand mooy xayluula gi dañ ko doon teel a def ñoom waaw dañ ko doon teel def waaw léegi le fait que mooy sieste gi waaw léegi nag le fait que ñoom kon doonuñ woon kii lu dul dañuy julli ba pare mooy kon julli ji dañ koo avancé bokkul ak heure bi nga xam ne moom lañ ko xam mooy zuhur voilà bon même bu dee ne ñeneen ñi neenañ non non non dañ da ko doon dañ doon repousser heure sieste bi dañ ko doon teel def dëgg la mais àjjuma dañ ko doon repousser waaw añ bi tamit dañ ko doon repousser poussaat ko ndax lan ndax li leen doon soxal mooy julli àjjuma ba pare ñu war a def loolu mais loolu moom yu masala bu ñu tax a jóg mais masoon nañ ko foofu sax ne boo gisee euh, comme ku jógee Sénégal léeg-léeg bu miinul loolu bu ñëwee France euh, léeg-léeg dem ci jumaa yi léeg-léeg loolu mën na koo choquer <laughs> waaw day julli ba pare bu yoree azan basi ji julli ajjuma ba pare laata muy génn di ñu jullee bay maa di sëlmal ba ñëpp yi di nuyoowante nga dégg azan yi di sonné waaw ah, allahu akbar allahu akbar mu leer na ne ah mais heure day nga door a jot teg te ñuy julli nañ ba pare loolu waxoon nañ la ko ne loolu mooy mazhabu hanabila yi ak ñi ànd ak ñoom rahmatullah alayhim te ci xadis bu mel nii ci la ñuy tegtaloo bu sayyidina Sahl ibn Sa'd ah as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu kon mooy al imaamu Muslim côté boobu indi na ko ñoom imaamu Abu Dawud ñoom al imaamu at-Tirmidhi ñoom al imaamu Ibnu Maaja ñoom ak imaam Ahmad côté boobu rek lañ indi sinon bu dee ne lii nii guddaay bi loolu nag imaamul Bukhari moo ko indi al imaamul Bukhari indi na ko ci kitaabul jumaa baabu qawlillahi ta'ala fa idha qudiyati as-salatu fantashiru fil ard waaw indi na ko tamit ci baabu qawlillahi taala mooy indi na ko foofu eh, dajale ñaar yooyu après ci alqaa'ila ci kitaabul jumaa baabul qaa'ila ba'dal jumaa ak kitaabul xarth waz zar'a wal al xarth wal muzaara'a baabu maa jaa'a fil xars indi na ko ci kitaabul istizaan baabu tasliimir rijaali ala nisaa wan nisaa ala rijaal léegi nañ jël boobu ndax moo lëkkaloog suñu buntu bi buntu bi wax kitaabul buntu bi wax góor ñi nuyu gu ñuy nuyu nuyu jigéen ñi jigéen ñi tamit di nuyu góor ñi imaamul Buxaari moom daa jàpp ne lool mën naa nekk waaye à condition comme li na Nawawi wax mooy eh, imaamul Buxaari jiitu woon na ko ci mooy ah waa ji wóolu ko ne fitna amul léegi foofu la ko ne mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama ah, ibn Qanab al-Qanabi al-Harithi Abu Abdirrahman al-Madani al-Basri qumu ila khayri ahli al taalibe imaam Maalik imaam Maalik ne ñu ne ko Abdallah mi ngi ñëw de Ibn Mas'ud ñu ne ko waaw mu ne ah bàyyi ba mu jege ñu ne ko rek mu ne jóg leen ñu gàttandu ki nga xam ne moo gën ci ñuy dox ci waa kaw suuf waa suuf te <laughs> taalibe ibn Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harithi rahimahullah al-Basri finalement rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana ibn Abi Hazim mu nekk ñu nettali mooy ibn abi hazim da abdul aziz ibn abi hazim salamat ibn dinar al-makhzumi mooy abu hazim salama la tuddoon ah, rahimahullahu ta'ala al-madani an abihi kon abu hazim no kii nu mu tudd abdul aziz moo ko jële ci abu hazim muy abihi an abihi mooy salamat ibn dinar abu hazim al-a'raj ah, nga xam ne al-ashja'i eh, al-madani rahimahullah muy at-tammar al-qas az-zahid Hakim rahimahullahu ta'ala an Sahl moo ko jëlee ci Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Haritha ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari as-Sa'idi Abul Abbas ñi ne Abu Yahya rahmatullahi alayhi wa radiya anhu taalibe la woon ci Yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi al-Khazraji bokkoon ci waa Khazraj ci waa Banu Sa'ida al-Madani radiyallahu anhuma annahu qala kunna nafrahu yawm al-jumu'ah mu ne <laughs> mu ne <laughs> Salamatu ibn Dinar ne ko ñun kunna ñun ñii nafrahu yawmal jumaa noo gis nga bisu àjjuma dañ doon bëgg <laughs> ah bi mu waxee loolu qultu nee na man Salama ma ne ko muy al-Ashja'i Abu Hazim nee na nag ma ne Sahl sëriñ bi ma ne ko waaw waa walima waa lu taxoon lu waraloon loolu qaala kunna la kaanat lanaa ajuuzun ndax dañoo am benn màgget boo xam ne tursilu ila budaa da doon yónnee budaa benn tool la woon boo xam ne teen bu siiw boobu li xadiis yi na Abu Sa'id bi ne dañ fa doon sànni kiiwu mbërëg yéeg yooyu biiru budaa wañ gisee bi ci jàpp ñoo ko ma yenn saasam ngay jàpp ci biiru budaa waaw <laughs> mu ne waaw loolu taxu jooju xadiis ba mooy teen boobu la voilà ci benn tool la ne woon budaa al imaam Abu Dawud rahimahullah moom nee na gis naa tool bi ak teen ba ba natt ko voilà boo demee ci sunan bi moom loolu c'est pas notre sujet en tout cas budaa teen la boo xam ne bu siiw la bu nekk fa nga xamante ne mooy madinatu rasulillah ci benn tool nag la ne woon kon ah, léegi nag mu ne eh, léegi nag da ko doon indi ndax tool boobu en maire bi moo ko moom ba euh, teen boobu ci tool boobu la nekk te tool bi maire bee ko moom voilà maire bi nag dafa am cin bu mu fa doon def boo xam ne moom la doon toggee di ko defar kii affaire yi voilà moom la naan qaala ibnu maslama léegi ibnu maslama nee na naxlin mooy euh, alqanabi sëriñ imaamul buxaari bi abdallah ibnu maslama mu ne nag mas budaa boo bëggee ma wax la mooy lan naxlun benn benn ay garabu tàndarma la woon bil madina mooy benn tool la woon boo xam ne toolu tàndarma boo xam ne euh, euh, médina la ne woon voilà loolu wax naa la loolu taxu ñu jóg ah mooy naxlu boobu mooy bustaan mooy ab tool boo xamante ne nii loolu la nga xam ne mooy du loolu rek lañ fa doon ji moo tax euh, silq gi nuy légumes yi ñu mënoon ko faa amee ba meer bi doon ko ci def kon nag mu ngi noonu le nga xam ne ci waa banu Saa'ida euh, ñoom euh, bu siiw bu ñu xam foofee fala ne woon léegi nag radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum <coughs> léegi nag bu loolu xewoon ana lan maa daa xew mu ne léegi nag bu ko defee meer bi kon ma naxlun ibnu maslama moo doon leeral lool mu ne benn tool la bu nekkoon Medina fa taaxudu min usul silqi waaw fa tatraxuhu fi qidrin gis nañ ko sànq wa tukarkiru habbatin min sha'ir fa idha sallayna al-jumu'a insarafna wa nusallimu alayha fa tuqaddimuhu ilayna fii la ci imaamu Nawawi yam après nag da cee teg fa nafrahu bu ko defee nag ñu bég min ajlihi ndax <laughs> bernde googee neer bi doon ñu bernde la allahu akbar wa ma kunna te new ñoon na doon siesta wala nataghadda nekk doon añ te itam doonu ñoon añ illa ba'dal jumu'a lu dul après ay juma waaw léegi mooy hadis bi léegi nag ginnaaw bi ñu gisee kon lëkkaale kii bi nu mu tudd euh, première njàngat mooy lii léegi waa ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi di wax ci possibilité jigéen góor lu nuyu jigéen goo xam ne ajnabi yàlla dañ naan la kii ah ñoom nee nañ ñun de fa ida lay al juma bu ñu masoon a julli àjjuma ba pare ak yonent bay saa saam insaraf naa dañ doon wane gannaaw daal di jóge ci jàkka ja dem jaar ca tool ba te seen koñ la ne woon ndax moom mii ci waa ban banu Sa'ida la bokk wa nusallimu alayha daal di nuyu meer ba waaw lii la mooy te meer bi jigéen la <laughs> voilà <laughs> waaw <laughs> ñu nuyu ko waaw après da leen di fay après indil leen nag ah, ñu xaar nag mu indil leen nag li nga xam ne mooy xéewal ji ñu daal di xéewlu kon lii moo tax mu ne lan parce que ami aminul fitna te mbooloo lañ doon doon mooy yu ñu wéet ak yooyu jigéen buy wéet ak góor loolu amu ci parce que mbooloo lañ doon doon dañ doon ñëw te leen mel ni mooy lekk gi ah dañ doon ñëw nuyoo dëgg la dañ doon nuyoo waaye tamit <laughs> lekk gi <laughs> dañ ko doon ki ah <laughs> waaw <laughs> waaw moo tax nee na ajjuma ji kun naa nafrahu yawmal jumaa ñun ajjuma bu doon ñëw rek dañ xam ne yé tey moom la suñu plat bi xam nga am nañu meer yu baax ba léegi di ko def ay jigéen ñu baax ñoo xam ne duñuy meer sax <laughs> moom mooy naa problème ak famille <laughs> kii moom meer la woon mais ndegleeg am day am dix-huit ans am ne meer bi waaw mu déggee moom dina ma dugg quoi waaw mais bon kii rek la dama ko miin um rek waaw di wax mère quoi même bu dee vingt ans la am <laughs> mais kii nag moom meer la voilà mooy am na soxna yu koy def yu baax ba léegi yoo xamante ne euh, wute nag euh, euh, saraxu àjjuma yi ma la doon wax naan la ku moytuwul sarax yi laaxu <laughs> àjjuma yi wolof boo moytuwul li ngay lekk billee xamoo li ngay lekk mooy la loolu du ñëpp ah. non am na ñoo xam ne seen yéene gu rafet la nekkul sax di ay xalaatuñ sa liggéey ñoom xamuñu ko sax. ay affaire walla dama am problème foog ma génne lii bu ko defee nangam ak nangam waxuñu nag am problème saraxe baaxul de non mooy yi nga xam da ngay dem gisub bu xaabakat premièrement waxoon nañ la problème bi ci nekk ndax yeneen saa salaam waxoon na man atan rafa ku fi dëkkal kuy xam-xam lu data xamul tus maaman bu xamul tus waaw yow moom quarante jours loo julli kenn quarante guddi kenn du ko nangu waaw kantaan ak boo ko gëmee la mu wax loolu yow weddi nga li ñu wàcc ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi loolu euh, euh, euh, ñooñu la ñuy wax waaw façon yooyu laax yi nga xam ne sëriñ see koy digle loolu lañ la ne ku ko moytuwut waaw des fois nag dama ne mais parce man nan laay xam ne ne kii sëriñ bee koy digle ne non bu dee da ngaa romb foofu ma manoo ko xam mais boo newee ci koñ bi xaw faa miin gis meer bi mu bëgg mu bëri yooyu quoi waaw waxtaanam yépp ci ay sëriñ toog maaman toog yooyu yow moom kooku laa xam na ko maytu waaw am na ci lu leer waaye ki xiif nag même bu ci amee lool te amul lekk kooku garaawul na wax bismillah na tudd turu yàlla laa yaduru dara du ko lool waaw <laughs> waaw bañ faa nekk di jiiroo temps booy xaw ma nag ba léegi ndax gaa yi di jiiroo j'espère que gaa yi bàyyi nañ yooyu ko waaw <laughs> mais am na jigéen ñu baax ba léegi di ko def waaw waaw ay boroom kër yoo xam ne ajjuma ju nekk ñu kii wala ñu defar plat bu baax bu ñu julli ji àjjuma pare comme que ci côté jàkka ji mu ñu taaj ko gaa yi mos wala kon ni mbokki naar yi arab yi fii di def ñoom dañuy def surtout àjjuma ci ngoon gi ñu defar couscous voilà bu baax daal di teg nga xam ne ku ñëw rek après teg ko ci ginnaaw jàkka ji voilà bu gaa yi jullee ba pare euh, ñu mën a ñëw foofu yëgle ne bon am na ay mbir yu ñu mën a mos yoo xam ne euh, ku mu intéressé après julli bi mën nga voilà yu noonu. am na yoo xam ne du côté buntu bi lañ koy teg ñenn ñi bu ñëwee jël ñii di teg ay mburu voilà yoo xamante ne jaaykatu mburu yi wala yoo xam dañuy dem jënd ay saaku mburu yoo xam ne yu baax nag ay ay ba ay mburu yoo xam ne ay fëgg jaaya ah. waaw yoo xam ne yu baax yu nooy nepp ñoomin croissant ñoomin viennoiserie xaw ma <laughs> waaw daal di teg gaa yi di jël di dem ñii teg ay ndox loolu lépp dafa baax waaw ay bouteille Evian ay bouteille ndox yu ndaw yoo xam ne gaa yi di naan de def ko sa frigo ba mu sedd nga ñëw teg noonu bàyyi yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne dafa am solo mair bi loolu lañ doon def te temps yonent bi alei saatu salam la comme ni ngay defee alxaramul makki boo fa demee ndogu jot ak lekk nga gis gaay ku nekk voilà kaaba ga gaay yi indi lu nekk ñoo xam ne lu nekk da ngay jëli jënd say fromage di séddale ci kaaba gi noonu gaay yi toog laa tax ndogu nga séddale wala jënd yoo xam ne loolu dafa am solo voilà imagine yow yaa dogloo al yow yow yow qad aftarta saa'im quoi kii nga xam dafa woor yaa ko dogloo waaw allah xoolal lool xéewal yi ci bor yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax waaye ñii nga xam dañu xiif waaw ba ñuy fàttaliku àjjuma ju nekk mu bokk ci programme bi mooy ah <laughs> meer ba de <laughs> waaw loolu lépp muy lu rafet loo xam ne bés après ginnaaw lu yàgg Seydina Sa'd Sahl ibn Sa'd ndax bokkuloon suñu màggee ci saxaaba yi radiyallahu anhu da ko doon fàttale ko radiyallahu anhu ba di ko nettali ñoom Abu Hazim ñi al Ashja'i radiyallahu ta'ala loolu kon di gis dañ ko doon nuyu waaw moom itam mu fay leen kon loolu yëpp da nekk loo xamante ne lu am solo la waaw léegi euh, nag loolu mooy lëkkaale bi mooy ñoom ay góor lañu yu jóge ci jumaa ji ñëw nuyu maire bi après mu xéewal leen di leen jox loolu euh, boo seetloo imaamul euh, Buxaari pour ñu jeexal bi ñu duggagul exactement lii day dëgëral lan li Imaam An-Nawawi wax ne lool euh, baabu salaami rajul ala zawjatihi wal mar'atu min maharihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyat la yaxaafu al-fitnata bihinna wa salaamun bi hadha sha'r voilà mooy fii fitna possibilité nit ki di nuyu am di nuyu benn jigéen boo xam ne ci koj armalam la wala koo xam ne sax du koj armalam wala ñu ñoo xam ne du ñu waay koj armalam woo xam ne du ragal fitna ci te ñoom itam ñu mucc ci loolu lu dul ci charte fitna mooy bii dafa am ndax saxaaba yi euh, ci yeneen saa sal la jóge julli ñëw def group di ñëw tout le temps àjjuma ju nekk mu daal di leen def te dañ koy nuyu voilà imaamul Buxaari yi boo seetloo euh, boo seetloo bunt bi gis la baabu taslimi rijaali ala nisaa wan nisaa ala rijaal baabu buntu taslimi nuyu ar rijaali góor ñi ala nisaa ci jigéen ñi wan nisaa nuyu jigéen ñi tamit ala rijaal ci góor ñi noonu la ko tuddee imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah bi muy sharh xadis bu ndax ñaari xadis kese la fenn mooy xadis ibn Sahl ibn Sa'd ak xadisu sayyidatu Aïsha <laughs> biñ gisoon tene la masala boobu hada mooy bi bi ko yeneen saa saa ne ko hada Jibrilu yaqra'u alayki salaam ne ko Aïsha ah Jibril a ngi di la jottali nuyu di la nuyu waaw xadis boobu ak bii la fi indi muy hadis huit cent cinquante bi lañ ko gisoon ci chapitre cent trente deux baabu kayfiyati salaam te waxoon nañ la foofu boo fàttale ko hadis boobu mënoon nañ ci gis masalaay est-ce góor mën naa nuyu jigéen waaw loolu waxoon nañ la dañ koy aj ndax buntu bi léegi hadis boobu la ci imaamul Buxaari indi ginnaaw bi mu indee hadis Seydina Sahl ibn Sa'd bii ñu nekk imaamul Hafiz Hajar xoolal wax mu ne. baabu tasliimi rijaali wax ji imaamul Buxaari yi tudde bunt bi ne intitulé ko ne tasliimu rijaali ala nisaa wa nisaa ala rijaal tudde ko noonu buntu nuyu bi góor ñi di nuyu jigéen ñi jigéen ñi di nuyu góor ñi mu ne ashaara bi hada tarjama bi hadihi tarjama ila raddi ma axrajahu Abdurrazaaq mu ne lii imaamul Buxaari dafa teg bunt bi ngir delloo li nga xam ne moom la al imaam Abdurrazaaq as-San'aani nekkoon sëriñu seen sëriñ ñoom ndax ñoom Abdurrazaaq sëriñ ñoom imaam Ahmad lañu woon du sëriñu imaamul rek waaye mooy borom al-Musannaf liñ fii gis Abdurrazzaq as-San'ani léegi an Ma'mar lool mu soloo dafa soloo moom jële ci Ma'mar ibn Rashid an Yahya ibn Abi Kathir mu jële ci Yahya ibn Abi Kathir léegi moom mu ne rahimahullah nga gis ne premièrement mooy ci moom la yem neewul benn saxaaba moom ma ko wax wala yeneen saa salaam nee mu ne balaxan yi jote na ma annahu ko ne moom de yukrahu dëgg-dëgg yukrahu dañuy sit an yusallima te dañuy tere Hmm? an yusallima rijaalu góor ñi di nuyu ala nisaa ci jigéen ñi wan nisaa jigéen ñi ala rijaal ci góor ñi mu ne wa huwa maqtu' hadis bii nii imaamul Buxaari dafa teg bunt bii ngir dàq wax jooj ne loolu moom dëgëru waaw premièrement wa huwa maqtu' hadis la comme li ma la wax ne moom du saxaaba waaw te moom mooy kon lii wax la joo xam ne dafa dog aw mu'dal wala loo xam ne minimum ñaari nit tëb nañu te xamuñu leen te loolu day da'if day tax xadis bi du wér mu ne wal muraadu bi jawaaz yi mu ne nag bu imaamul Buxaari yi nag bu la nee nag possibilité góor ñi di nuyu jigéen ñi jigéen ñi di nuyu jigéen ñi lim ci jublu nag mooy que ne possible na an yakuna a am ni fitna mooy comme mooy bu dee ne daa am na kóol wóolu na ci tab bi ci fitna voilà. mu ne wa zakara mu tudd fil baabi xadiisayni yuxazul jawaazu minhumaa mu indi fi ñaari xadis mooy la wax bu Sahl ibn Sa'd bii mu wax di nekk nii ci bunt bi ak xadis sayyidatu Aïsha bi radiyallahu ta'ala anha anil boo xam ne mën nañ cee jëlee ni lii man possible na ndax Seydina Jibril dafa ñëw nuyoo waaye daa jaar ci yonent way saa saa ñii ay groupe lañ woon yoo xam ne dañuy ñëw nuyu kan ndaw si nekkoon ci di leen toggal togg kii waaw léegi nag mu ne mu ne wa warada fiihi xadiisun tama ndax imaamul Buxaari lii mu bëgg a layal indi ñaari xadiis yi rot na ci xadiis boo xam ne laysa ala sharti waaye nag suuf ko daan bokkul ci condition mooy góor ña nekk moom du ñoo ñëpp lay jëlee ci ñoom xadiis moo tax imaamul Buxaari tegg xadiis boobu daal du koy jël te mooy xadiis bi ñu gisoon. mooy xadiis nga xamante ne nii mooy walahu shahidun mu ne euh, euh, non euh, ala wa huwa xadiisu Asmaa bint Yazid ibn Sakan ibn Sakan boo da nga koo fàtte. xadiisu asma bi mooy xadiis huit cent cinquante cinq biñ gisoon ci Riyaad bi baabu kayfiyati salaam ci chapitre cent trente deux wa an asma bint yazid radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam marra fil masjid yawman wa usbatun fin nisa'i qu'ud fa alwa bi yadihi bit taslim beneen bi ci imam riwaaya imam Abu Dawud fa sallama alayna mu daal di ñuy nuyu waaw kon loolu la naan pourtant xadiis boobu noonu mool bi dina leer buy wax ci buy wane ne kon euh, euh, góor mën naa nuyu ay jigéen waaw te jigéen it mooy beneen côté bi voilà léegi nag mu ne hadis boobu rot na de waaye nag comme que newul ci charte imaamul Bukhari moo tax imaamul Bukhari yi teg indiw ko waaw waaw ndax imaamul Bukhari ay chartam mooy ni muy jële hadis dafa dafa dafa dafa moo gënoon a dur waaw moo tax moo gën téere moo gën a dëgër moo gën a dëgër voilà léegi nag mu ne pourtant hadis boobu am na waaw nga xamante ne mu ne mu nuyu ñu mu ne loolu xasanahu Tirmidhi xadiisu imaamu te gisoon nañ ko fi imaamu Tirmidhi nee na xasan na ñëwoon nag dinañ ci gën a ñëw ci buntu bii ñu nekk walaysa ala shartil Bukhari faktafa ala sharti lé comme que newul ci shartam remplirul ay condition am yi muy nangoo xadiis xam na ne wér na de mais sauf que imaamul yi lu wér këj lu gën a lay jël xam na ne xadiis bi wér na voilà <laughs> moo tax taalibeem bi imaamul euh, euh, Tirmidhi ne xasan la comme que remplirul ay conditions mu daal di doyloo li nga xam ne moom ci saatam la nekk te mooy xadis yii xadis Sayyidina Sahl ibn Sa'd ak xadis Sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' mu ne walahu shahidun min xadisi Jaabir waaw mu ne te loolu euh, am na xadis boo xam ne da seede di wane ne loolu waaw ci xadis Sayyidina Jaabir inda Ahmad mu nga ca imaamu Ahmad ibn mu ne wa qaala al-Halimi mu ne al-Halimi rahimahullah kaana an-nabiyyu yonente bi alayhi salaam daa nekkoon Hmm? sallallahu alayhi wasallam lil ismati loo xam ne mooy ci ak nekk koo xam ne daa ñoŋ borom bi da koo ñoŋal ci bàkkaar ak lépp loo xam ne loolu la ma'munan ku ci ku ci lu ku ci borom bi wóolu eh, nekkoon mettre ko ci loolu moom da ci amoon sécurité loolu du ko daal waaw minal fitnati moom ku wóoloon la borom bi moo ko ñoŋal ci fitna mu ciy tàbbi fa man wasaqa min nafsi képp koo xam ne wóolu na ci boppam bi salaamati ci mucc ci fitna ah kooku fal yusallim wa illaa fa sumtu aslam bu dee ne daal yow boo robbee jigéen wala jigéen ragal nga muccoo ci tàbbi ci fitna ah bu ko def ah bu dee ne moom wóoru na tàbbi ci fitna ah fal yu sallim na nuyoo wa illaa siinoo fa sumtu ah mu noppi nag aslam moo gën a mucc waaw kay kon nag imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa axraja Abu Nu'aym mu ne al-imaam Abu Nu'aym soloo na fii amali yawmin wa layla ci téeréem boobu euh, nga xam ne di wax ci jëfu bés bee guddi gi min hadiis Waasila Barfuwaan ci hadiis Waasila boo xamante ne dañ ko yëkkati gis nañu Ibn al-Asqa fan yële Waasila <laughs> moom lañ gisoon gisoon nañ hadiisam bu yàggul hmm, yaa ngi koy yow mi nga xamante ne yaay ki tudd fay <laughs> eh, léegi eh, mu ne kon eh, léegi mu ne moom solo na mu ne marfu'an yusallimu rijal ala nisa wala tusallimu nisa ala rijal mu ne loolu moom ab xadis la boo xamante ne na jigéen ñi dañuy nuyu ma man mën nañoo nuyu góor ñi kanta góor ñi déedéet mu ne waaye <laughs> yusallimu rijaal góor ñi dañuy nuyu jigéen ñi wala tusallimu te diit muy nuyu an-nisaa jigéen ñi ala rijaal ci góor ñi mu ne waaye wa sanaduhu waa ah mooy kii sanadam dafa rot mooy baaxul du sanad bu bu bu baax mooy wérul wa min hadith Amr ibn Hurayth hadith Amr ibn bu mel nii waaye mawqufan alayhi ci moom lay moo sanaduhu jayyid waaw mooy sanadam nag baax na wa fi Muslim hadith Ummu Hani ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fa sallamtu alayhi yii yëpp ngir dëgëral li nga xam ne ginnaaw bi mu la ne hadith yi wax yee wérul naan góor man mën na nuyu jigéen waaye jigéen mën la nuyu góor wala boog li ah, imaam Abdurrazzaq rahimahullahu taala daal di jële ci Yahya ibn Abi Kathir mu ne jote na ma ko dañuy tere Euh, sit nañ te tere nañ góor ñi di nuyu jigéen jigéen nuyu jigéen góor ñi loolu lépp dara dëgëru ci li ci dëgër mooy li après mu indi xadiis bi nga xam ne defar ñu transition bi nga xam ne mooy xadiisu sayyidatu ummu haani te moom la ciy teg kon ci kaw nii moom la ci imaam an-Nawawi tega ah, mooy bii di ñëw moom la ñuy gis mais hadith 864 ah quelle bonne transition léegi <laughs> ngir dëgëral ne imaamul Bukhari li mu wax mooy dëgg possibilité nuyu kay waaw góor mën na nuyu jigéen jigéen mën na nuyu góor waaye condition ñu daal di wóolu ci li nga xam ne mooy fitna léegi nag mu ne kon xadiisu Ummu Haani boobu rot ci imaamu Muslim te moom la ñuy gis insha allahu taala ci biir yi ñëw kon xadiis bi gis nañ ci li nga xamante ne nii mooy euh, possibilité nuyu gis nañ lëkkaale bi waaye euh, bu dee ñeen da am nil fitna bu dee ne mucc euh, wóolu na da bañ a tàbbi ci li nga xam ne mooy fitna te gis dañ ciy gisaale ci xadiis wala ñu pare mooy alhamdulilah saxaaba yi seen dund ni mooy nekkul woon rafaahiya boo xam ne ci l'opulence nga gis ne loo xamante ni hmm, xam nga lépp looy xalaat naan loo xam ne ay bés ay semaine ba semaine lañ la koy defal ngeen koy xaar di ko bàyyi xel bu baax ci loo xam ne lekk bu mel ni nga xam ne amul woon waaw ay légumes rek la ñu boole noonu ñun am am na ci ñun ñoo xam ne bon xanaa gars yi nga xam ne dañ naan dañuy végétarien wax yu mel noonu waaye am nañ ñoo xam ne façon lekk yi boo leen ko tegalee ñu ne non man baax na quoi <laughs> waaw <laughs> du ma yàq sama bàq yi ci lii mais ñoom lii lañ doon lekk lii lañ amoon waaw ñoom lii lañ amoon quoi kon nag loolu dafa nekkaa loo xamante ne nii lu ama am solo la nañ ciy bàyyi xel mooy saxaaba yi seen dund nii la meloon temps yonent bari saa saa ginnaaw gi nag borom bi daal nekk ubbee xéewal yi waaw léegi nag mu ngi noonu kon ñoo xam ne daal mbir yi noon la wallahu taala alam te tamit dañ ciy gise ne mooy di dem jàkka di julli waaye euh, paa boo xam ne moom saa bu ñu ñëwee julli rek <laughs> mu indi ay yàpp ganaar ay ay ceebu ganaar de waaw ajjuma ju nekk ceebu ganaar balaa wax ci ngoon wala samedi bu nekk wala dibeer dibeer ji boobu wala gaaw bi ah samedi wala dimanche bi saa yi ay kii ganaar la de léegi nag yow nga julli ji après di ci mosaale sa xel sax di demaale ci lool lool bu dee ne yow julli ji mooy li nga xam ne moom nga njëkk a yéeneeg loolu te moo li tax ginu tax a jóg waaye aayul nga ci leneen li nga koy xalaat <laughs> waaw. da pare di ci bëgge te woo boobaa kenn du ne ah yow mii attention ah yow mii yow mii sa yéene yàqu na déedéet waaw ni niyaat daa man a nekk yaa boole ay yéene maadaama rek moo yéene ba jiitu na bu def ngi dem julli ji ngir yàlla léegi nag ah yoon wa nag lañ fay am moo xam ne biir jàkka ji la loo xam ne dañ ko fay gis distribuer ay xéewal wala ay baguette mburu yoo xam ne boo ñëwee joxal la ay ay ay ay ay libari ay ay kiloy mburu yoo xam ne moom ngay yóbbaale <laughs> yooyu waaw nit ki nag manuñ ne ko yow lu tax ngay xalaat loolu waaw eh, loolu saay bàyyil saay xam loolu tax new ci moo tax say naa sall nekkul naa nafraxu yawmal jumu'a dañ sub ajjuma saay <laughs> waaw kon loolu lu am am solo la kon ci kaw noonu insha allahu taala ñu daal di yem nii ba jotaay bii di ñëw ñu daal di gis hmm, li nga xamante ne moom mooy xadiisu Ummu Hani waxoon naa la nag joxoon naa la exercice de exercice à fair à la maison yaa mooy Ummu Hani premièrement mooy kan deuxièmement na la tuddoon loolu waxoon naa la ko gis nga defaan nañ dars te ba léegi dugguñu li mooy bii ñëpp lii ñëpp yow am nga temps ngir mën a waajal nag li nga xam ne nag mooy sa devoir nag c'est à maison bii nga xamante ne moom laa la jox euh, fan yii yëpp loolu lépp nekk ci li nga xamante ne ci sa tabe la insha